bismillahi irrahmani irahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ginnaaw bi niñ ko baaxoo def ci weeru koor yi ci bis bu nekk ci waxtu wi rek muassasatul wafa bi xuquqil iman mu fas yéene àndaat ak yéen tey ci dalal kenn ci borom xam-xam yi nga xamante ne tànn nañ leen ñu war a ànd ak ñun benn ci tomb yi nga xamante ne jàpp nañ bu ñu ko bokkee jàngat danañ ci jariñu danañ ci jariñe kon ñu del soit tey ji rek dalal kenn ci boroom xam-xam yooyu mu fas yéene ànd ak ñun bala ñu koy jox kàddu gi nag dañuy xamle aslëf ci jaar-jaar yi ki nga xamante ne moom lañu fas yéene dalal tey jii xamle tamit li nga xamante ne moom la fa yéene waxtaane ki ñuy daal tey Cheikh Ahmed Tidiane Gaye la tudd dëkk Louga Cheikh Ahmed Tidiane Gaye moomu mu ngi jàngi alquranul karim ci Louga comme li nga xamante ne ñi fi jaar ñëpp rek gis nañ ne kuñ ci présente ku nekk li ñuy njëkk a xamle ci yow rek moom mooy sa jaar-jaar ci jàngum alquran comme ni ko doomu soxna yëpp defee rek noonu la ko def moom tamit ginnaaw ba mu fa jógee bi mu jeexalee ci wàllu alxuraanu karim jooju mi ngi tàmbulee njàngum xam-xamam ci Fass Touré foofu la tàmbulee njàngum xam-xamam jàng fa ay téere yu baree bari ginnaaw bi mu jóge fa dem libi foofa la jàngee ba am maîtrise ginnaaw bi mu jógee Libye ñibbisiwaat fii ci réew mi ñu jël ko mu nekk professeur di jàngale ca Saint-Louis ci lycée bu ñuy wax Ahmed Fall ci biir loolu dañul di def ay gëstoom ci la admis ci benn concours ñu jël ko mu nekk inspecteur de l'enseignement en langue ñu affecté ko Louga mu nekk inspecteur mu nekk inspecteur foofa di euh, gëstu ci wàllu arab waaye nag di ci biir loolu dañul ci gëstu yooyu mu naan def ak ci njàng moom ak ci njàngale moomu ba tax na li mu taalif ci ay téere bari na trop xanaa dama ciy tudd lenn ci téere yooyu rek nga xamante ne téere yu miin miin la bokk na ci téere yooyu al anis fi tarbiya yaakaar naa ne képp kuy jàngalekat war nga koo xam bokk na ci tamit téere bu ñuy wax an nafis bokk na ci tamit téere bu téere bu ñuy wax kitaabu taqdis bokk na ci téere bu ñuy wax at tasawuf al islaami yi bokk nañ ci tamit téere bu ñuy wax euh, haadal abqari yi taalif na tamit ay téere yu baree bari taalif dem benn téere ci dund ak sëriñ Sall def na ay marché yu baree bari ci kilifa yu kilifay diine yi xam naa ne bi ñu ciy tudd rek mooy bi nga xamante ne def na ko ci sëriñ Abdou Khoudoss mii bi ñu fi bàyyi ko def ko ci sëriñ Moustapha Mbacké tamit naka noonu tamit fu mu toll mi ngi wër di xamle diine di def ay conférence yaakaar naa ne bu ma juumut li mu jot a def ci ay conférence ëpp na ñaar téeméeri conférence naka noonu tamit waykat la am na benn euh, benn benn xasida boo xamante ne ëpp na junni bayit boo xamante ne moom moo ko way bokk ak bokkul ak yeneen xasida yu gàtt gàtt ya yi nga xamante ne moom way na ko daanaka mën nañoo wax ne wàll gu nekk rek moom way na ci kon euh, ci gàttal kooku mooy ki nga xamante ne moo fas yéenee ni mu ko baaxoo defee rek fenn fu nekk mu dem fa di fa yeete ci wàllu diine tey kon gan googu moom la ñu fas yéene dal tey jii nii incha allah ñu ànd ak moom nag mu fas yéene jàngat ñun lii nga xamante ne ci la ñuy juddu ci la ñu yar ci la màgg moom la ñuy dund tamit muy atasawuf al islaami yi ak gàllankoor yi nga xamante ne moom la am kon yaakaar naa ne miski lépp loo xamante ne mu ngi ciy yëngatu war naa xam lool lu mu doon kon war nañ ko teewlu xam mu xamal ñu tey lan mooy li nga xamante ne ñun ñi ñun ñi koy teewlu tey jii moom la ñuy dund kon li ñuy def moom mooy dañ koy jox kàddu gi ñu fàttali mbooloo mi rek ne Euh, waxtaan yi fi jot jar jaar yëpp ak waxtaan wii nga xamante ne moo fas yéene jàll léegi nii képp koo xam ne yittewoon ko rek bu waxtaan wi jeexee seede yi insha allah dana jàpp ni kon euh, ñu jox ko kàddu gi yàlla na ko yàlla def taw tawfiq te defal ñu ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلوات الله والسلامه على أشرف خلقه سيدنا محمد بآله وصحبه أجمعين ورضي, ورضي الله عن ساداتنا السفياء أطباء القلوب وأساة الأفئدة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi ñu ngi leen di nuyu man seen mbokkum taalibe laa mu ñëw fii comme ni ko sëriñ Kara waxe pour ñu sottante xalaat ci lenn loo xam ni ni mu ko waxee ñun ci lañ ci lañ juddu ci lañ ñu yar ci lañ màgg ci leen ne leen am ci leen ko amee ci lañ bëgg a dee ci lañ bëgg a ci lañ bëgg a ci lañ bëgg a dee ci leen bëgg a dekki ma am ak kontaan gu mag koo xam ni ñëw. fekk ñi fi nekk di ay xale eh, te xale foo ko fekkul rek lu ñuy yëngutu lu ne te fekkoo ci ay xale bu yeboo nga ñàkk yaakaar parce que mag ñi moom wala fi ñuy wax ni mag xarum tabaski la ku dee mu dee ku deewul mu dee léegi su ko defee xale yi kon ñooy yore affaire yi moo tax waxtaan ak ñoom dafay am bànneex bu ci nekk parce que aussi il faut ñu xam leen lii ñuy tuddee tasawuf suñu mag ñu baax ñu yoroon ko am ci fulaak fayda eh, ni ñu ci amee woon fulaak fayda noonu day wàññiku jamono ju ne ni ko doon dunde day wàññiku niñ ko gëme woon day wàññiku waaye niñ ko doon défendre day wàññiku te li ëpp ci li koy wàññi xam nga mooy la na ñàkk a xam ñàkk xam kese tasawuf nag man du ma ci yàgg bu baax a baax parce que li ñuy wax mooy tasawuf ci boppam lenn ci tasawuf ak ñi nga xam ne dañoo jóg di ko contre te bu ñuy contre ñi ñuy gën di noggatu mooy gone yi ak jigéen ñi su ko defee moom tasawuf seeni boroom li ñu ko tënkee mooy ngay góor góorlu ci sa borom ngay góor góorlu ci jëm ci sa borom dara man laa bañ a fàppi wala nga nekk koo xam ni yow amoo dara dara moomoo ko waaye dara moomu la cest yow yàlla kese ci sa kilifa yàlla kese mooy sa kilifa loolu bu nekkee dëgg ci yow moo di ni yow foo toll da ngay nangu dogalu yàlla bi dogalu yàlla bi da koy nangu ci ni ko yàlla bëgge waaye du ci ni mu la neexee yow su yàlla dogalee lu la neex nga kontaan sant su dogalee lu la naqari nga jàmbat saalit loolu tasawuf du ko nangu ñun dañuy sant bu lu neex amee bu lu bu bu bu lu naqari amee danay sant asari yu saqati benn boroom xam-xam lu bu mag woon ci mutasawifun yi dafa taseeg beneen boroom xam-xam boo xam ni nee nañ mutasawif la mu ne ko yéen seen dëkk nu ngeen def nu ngeen di def mu ne ko ñun de bu nu amee sant suñu ñàkkee muñu mu ne ko ah lool de suñu xaji dëkk bii di Bagdad loolu la ñuy def xaj yi xaj yi mooy bu ñu amee dara lu neex daal di sant yëngal geen bu ñu amee lu leen naqari ñu ci yàlla loolu yëfi nit mu ne ko leen mooy yëfi nit mu ne ko boo ñàkkee sant boo amee gën a sant kon ak tasawuf du dara lu may bàyyi xel sa yàlla yëg ni yàlla ji moom lu am moo ko amal te lu mu def noonu la kooku benn principe ci tasawuf boo xam ni képp koo xam ni dafa goo ko ci sa bopp ba mu sax ci xamal ni sa tasawuf des na waaw foofu nga war a lijjë lijjante ba noppi problème tawxiid la soo gëmee loolu ba pare li ci topp mooy lan ngay jéem xam ni sa bakkan bii sa noon la ngay jéem a bëreeg moom bakkan moom ñoom ni ñu koy waxe moo di ni lépp loo xam ni yàlla am na ko ci ak mat bakkan dafa bëgg a dem am loola te fekk ni moom lépp loo xam ni ak suufe la bakkan ca loola la nekk maanaam suufe lool waaye foo ko fekk mu bëgg ak mat lool ba mu jaral ko wax lu dul noona wax lu dul noona am na ñenn ñoo xam ni ah dañuy wax ni ñu ngi bokk ci yoonu mag ñi waaye wax lu dul ndax seen njariñ duñ ko daw waaye wax lu dul noona ndax lor lor wu ñu jàppoon ni day ñëw ci ñoom duñ ko daw eh, Eh, lu ñu gis ci seen bakkan bë bëgg ko ñu jiiñ ko seytaane te fekk eh, eh, bakkan la rek du seytaane ñoom nag mu tasawufu nii dañoo të tëral ab tënk su fekkee ni am na waajoo xam ne dafa am mooy yàlla gu muy def goo xam ni genn mooy yàlla kese la muy wax ni man par exemple léegi damaa bëgg xaalis wala ñuy wax ni dafa bëgg nangam ak nangam nga xam ni loola waa ji foofu daal mu naan fii la sama seytaane nekk mu te sayu fi ne kooku dootul seytaane léegi bu yomal xeamate da nga koy layoog seytaane seytaane xam nga lu muy def ab jullit mooy day fexe ba mooy yàlla bu mu la xiir nga ni ko du ma def kooku mun la seppa garaaw bàyyil boobu te def bee su la nee jëwal nga ni jëw baaxul mun la bàyyil moom du xëccoo li may bañ mooy perte rek lay bañ boo jëwul na nga fen boo fenul na nga saaga boo saagawul na nga sàcc boo sàccul na nga njaaloo boo njaaloo na nga naan sàngara moom bu mu am jël seytaane moom du perte day bañ a perte rek waaye su fekkee ni waa ji yàlla li mu ko nattu rek mooy toog ci mbedd mi rek di wax di wax ci deru nit ñi lu dul noona kooku du seytaane kooku bànneexu bakkan bi la dafa war a dem saafara ji bakkan bi su fekkee ni waa ji dégg moom naanum ñollu la ko yàlla xéer astaghfirullah moom la ko seytaane xéer léegi kooku bu mu ko tuddi mukk seytaane ëllëg si biir da koy da koy layoo seytaane parce que seytaane da koy wax ni ko man naanum ñollu ak sàcc ak ak fen ak jiw ñoo yem ci man c'est-à-dire boo ci def rek baax na waaw su ko defee loolu tam il faut ñu xàmmee ko ba nga xam ne bu ëllëgee daanu xam fan lañ jëm e moom tasawuf nag gannaaw bi gëm yàlla gi ñëwee dafa am lu muy santaane e, il faut nga ragal nga ragal yàlla nga ragal yàlla ragal yàlla mooy lan li yàlla santaane li nga ci xam nga koy def li mu tere xam nga ku def loolu ragal nga yàlla kenn gënatu laa ragal yàlla waaye il faut nga am ku la koy won il faut nga am ku lay won ni la lii la yàlla bëgg ak lii la eh, eh, yàlla bañ ci ngay mën a comprendre rek yaa ayuha alladina amanu ittaqullaha yaa ayuha alladina amanu ñooñu gëm nañ ba noppi de ittaqullaha mu sant leen ragal yàlla ba pare wax leen ko kunu maa sadiqin il faut nga am lan koo xam ni ku dëggu la digganteem ak boroomam nga xam ni du nga dem ca mu jaarale ci yoon loolu muy am sëriñ rek daan ci ñëw ci kanam am na feneen fu yàlla di waxe ci suratu luqman wattabia sabila man anaaba ilayya c'est-à-dire boo demee ba xam ba yeewu ba jàng ba ni jaar nga dem fekk kenn koo xam ni man képp la soxla nga def aju ci kooku loolu wutum sëriñ la suñu ko defee noonu du am benn problème suñu ko defee neneen problème bi nun noo ko créé su benn waay demee gis benn sëriñ ni ko yow yaay sama sëriñ waaye ci li ko neex rek la nekkee sa sëriñ cest à bu bu bu dee santaane ab liggéey te nga xam ne tool ba macha allah am na añ boo xam ne amoo amoo ko ca sa kër da ngay dem ca tool ba pour añ ca añ ba añ boo amul kooku yàlla taxul kooku kooku yàlla taxul àndoog moom ngir yàlla àndoog moom ngir yàlla bu fekkee ni ñëw ci kër sëriñ bi rek bu ñu toggee dégg ma yàpp yi macha allah nga lekk ci yàpp bi naan ci fur bi eh, lekk ci fur bi naan ci boisson bi ba pare naan sëriñ bi dégg ma amul morom yow loolu si biir ngay toppatoo yow wutoo yàlla loolu il faut mënu ñu leeral ko bu baax a baax am na ñoo xam ne dañoo ñëw kër sëriñ pour mu may den soxna waaw ah? benn doomu sëriñ bi lañ gis wala doomu taalibe sëriñ bi ñu ñëw dégg maam di tare bi ba rek benn bis mu ne ko am nga soxnaa mu ne déet mu ne kaay kaay may la doomu diw ji ñu may ko doomu diw wala ñu may ko doomu sëriñ bi eh, mu wëlbatiku nag léegi eh, eh, mu jaamu jàll mu jaamu sëriñ bi ak ndaw si loolu tam tasawuf du ko nangu tasawuf waxul bul takk doomu sëriñ bi de mais na fekk ni yàlla mooy jiitu ci yow bala ngaa wut jabar wala ngay wut bitig wala ngay wut beneen loolu il faut ñu nangu waaye boo ragalee yàlla boo gëmee ragal yàlla am ku mat sëriñ nga topp ci moom am na looy def moo di ni foo toll yaa ngi seet sa bakkan bi ndax du la dugal ci garawaay di def mu xaasal mu xaasal moo di ni li ma def ndax noonu la wala déet ndax li ma def noonu la wala déet loolu nag ndax noonu la kenn mënu ko def te fekk ni xamoo li baax ak li bon moo tax jàng du mën du mën a ñàkk jàng du mën a ñàkk wala topp ci ku jàng koo xam ne dalay wax li leen nii nii la wala déet loo xamul nga dem laaj danaay faral di wax ni suñu mag ñi fi nekkoon sallallahu euh, radiyallahu anhum dañoo nuru woon sallallahu alayhi wa sallam ci aw doxalin dama daan wax ni su fekkee ni su fekkoon ni Serigne Touba ak Seydi Hadji Malick radiyallahu anhuma dañoo euh, bi ñu wootee wala bi leen nit ñi yégee ba ñëw ci ñoom dañ doon def ku ñëw rek ñu jël àlluwa commencé la bindal baasin mi mara ngay liifant soo paree ñu ñu maasal la ngay ijj soo paree ñu soog lay booleel am na si ñoo xam ne bala ñoo fer ijj dañuy dee parce que bu ñu am juróom fukki at nga koy jàngal ba sin mi mara mais moom day dem yomal xiyaamati balaa balaa fer ijj su ko defee yàlla ne la kii jàngaloo ko yàlla parce que li nga ko doon jàngal ay xaruf la loolu du yàlla nit mën naa bañ a xam xaruf yi te xam yàlla mais ñoom nan lañ ko réglé woon ni yonent bi réglé woon problème am ak saxaaba yu àndaloon dee leen def man rek sallu kama u usalli xuzu anni manasikakum ni may jullee jullee leen ko suñuy aj màkka euh, ni may def def leen ko rek lu ma def ngeen def su ngeen gisee lu ngeen xamul ngeen laaj su ma defee yu wuute ngeen laaj loolu moo tax ñu ñu fi yar ci diine ñu mën leen a yar mais bu fekkoon dañoo ñëwoon tey di former ay boroomi xam-xam bala ñoo am ay boroomi xam-xam fekk ñu ci ëpp faatu nañu ñenn ñi seen xel euh, màggat na màggat koo xam ni mënatuñoo mënatuñoo euh, euh, jàpp jàpp dars li nga leen def mooy def leen ni may def rek nii la jàpp mu jàpp faatixa waxal nii la waaw aw saar ngi nii wenn mën nga ko tari ci julli yëpp leneen li ci des par ndànk ndànk lay ñëw njàngum tasawuf loolu la moo di ne da ngay roy li ngay def ci ku ko xam loolu soo ko defee ab kuy jàng ngay doon tasawuf li mu nanguwul mooy ku nanguwul a jàng nanguwul roy parce que il faut ñu nangu leen jeexal yi téere taxul ragal yàlla waaw mën naa nekk jeexal téere yi ragal yàlla waaye mën naa nekk jeexal téere yi gën ko fee ñemee waaw la plupart sax ñi fi gën a jàng ñoo fi gën a xam ay ruxas maanaam ci mazhab bi boo demee dagan na nga def nangam beneen mazhab boobu ci biir mazhab bi imam Malik boo defee nii après nga génnee ko fii <laughs> c'est-à-dire kooku borom xam-xam yi doo ñoo ko def waaye ku ko xamul moom day wax ni nii la rek lii lañ ma wax lii la sëriñ bi wax boobu nag moo gën a wóor waaye boo xamee ba pare bay jëf il faut nga boole ci lan di tudd yàlla lu bari tasawuf li mu fi muy sukkandikoo ci wasaa ilam yi moo di ni uzkurullaha zikran kathira na ngeen di tudd yàlla lu bari ci nga tudd yàlla ci alquran kathiran la sant tudd yàlla uzkurullah wa zakirina allah wa zakira wa zakira wa zakirina allah kathiran wa zakirat c'est-à-dire foo tuddee zikru rek ci alquran rek lu mu lay waxal moo ni kathiran kathiran loolu moo fi indi course de xam ni pour li may def bi du ma ko mën a compter parce que yonent bi benn waaye dafa ñëw laaj ko lan laay def ba mën a dem ajjana mu ne ko foo tollu sa làmmiñ wi na nekk ci tudd yàlla kooku ñaata la da ngay def téeméer bàyyi wala ñaar téeméer da def juróomi téeméer wala juróom benn téeméer mooy da ngay def rek ah laa yazaalu lisaanu ko ratban min zikrillah foo toll sa làmmiñ wi nay nay tooy ak tudd yàlla rek moo tax mu tasawif bu dul zikkar mënu la nekk ah, suñuy wax tariqa tariqa boo gis am na lu ñu fay wert su amee ku nekk ca tarixa ba te du wer moom moo nekk ca tarixa booba waaye tarixa booba moom nekkul ci moom ab tarixa bu amul lawraat amul waaw su fekkee ni yow xamoo ko nag nga dem laaj ko nga ni man kat waa joojee jógewul Louga dafa ne dégg moom tarixa bépp am na wer waaw waaye yore genn kurus nag waxuma jël genn kurus da ca def yaa razaaxu yaa razaaxu yaa xani yu nga xam ne léegi ay tur yoo xam ne dañaan de indi xaalis donc ngay wer loolu tam taxu ñoo jóg waaw léegi nag moom tasawuf moom bi mu defee loolu dafa am benn affaire bu ci nekk moo di ni ab mutasawif koo xam ne dafa nekk sufiyanke boroom xol bu laab la boroom xol bu laab la laabal xol bi mooy du non seulement du def moroomam jullitam lu bon waaye même ku dul jullit sax doo ko def lu bon non seulement doo wax sa moroomum jullit lu bon waaye ku dul jullit sax doo ko wax lu bon waaye weesu na foofu doo ko jàppal lu bon doo jàppal kenn lu bon ku mun la def loolu ku mun la def loolu mënoo nekk ci eh, eh, eh, lii nu nekk suñu yoon wi di tasawuf mënoo ko nekk benn waaye boo xam ne sa xol bi yaa ngi bañ kee iñaana kee danga moom jéppi kee kenn ku nekk kii du ma wax ak moom kii bàyyi naa ko àddina ak àllaxira kii du dara cest à ba mu fees sa xol bi rek ah il faut nga saafara ko il nga saafara ko yonente bi dafa toog sallallahu alayhi ba benn bis rek mu ni ku ngeen gis mu génn ci yoon wi rek nitu àjjanaa benn waaye daal di ñëw toog ci mbooloo bi yonente bi continué waxtaanam ñu toog ba beneen bis mu jekk ni ku ngeen gis mu jógee ci mbedd mi rek nitu àjjanaa ko waa ji génnoon keroog génnaat fi gaa yi xoolante bi ñu jullee timis ba pare gaa yi di dem mu ne waa ji man daal dama amoon ay mbir yu ma bëggoon ñu waxtaane ko est-ce que ànd dem si kër mu ne ko bismillah bu ñu demee sax ñu reerando ñu dem waa ji di wax ay naxa sa bandang yoo xam ne kenn xamul lan la ba reer bi ñëw ñu reer mu ko ni di wax ñu kenn xamul bu mu yàgg mu ne ko est-ce fi mën a fanaan benn yoon mu ne ko ah kay bu baax a baax ñu daal waa ji daal di moo borom kër borom kër gi moom bi mu safaa wiitare ba pare dafa tëdd rek commencé xandoor waa ji jóg naa fi la def lu nekk kii moom nelaw ba dégg ñu nodd rek mu jóg dem jàpp julli ñaari rakkam wuti jàkka ji dañ demee ci jàkka ji rek ba julli suba ba pare waa ji bi ñibbi mu ne ko kaay sa man dama gis yonent bi waxoon lii nga génne fa mu waxaat lii nga génne fa ma jàppoon ci sama xol ni am na jaamu yàlla koy def ci sa kër gi ba tax nga nga mérité lool te ñun duñu ko def ma bëggoon a ñëw fanaan ak yow ba xam looy def mu ne ko li nga gis bi reer safa wi sax sa nelaw ba ñu nodd ma jot dem juddu ci amul leneen mu ne ko amul dara leneen loolu de mu ne ko leneen mu ne ko waaye suñu bu ma nax mu ne ko am na leneen de moom amul benn bis bu may tëdd fekk sama xol bi maa ngi ciy jàppal kenn ci kaw suuf dara cest à mooy ne xol bu laab la ma yàlla jox mu ne ko waaw kay Euh, euh, foofu la mbir yi nekk léegi nag moom tasawuf moomu dafay laaj ngay jaamu yàlla bu baax a baax a baax a baax nag day laaj ngay jaamu yàlla bu baax waaw sikar bi dëgg la mais nawaafil yi dëgg la ngay naafil la bala ñoo julli tisbaar bu ñu jullee tisbaar ba pare bala ñoo julli takkusaan buñ bala buñ jullee tiis ba pare bala ñoo julli gee buñ jullee gee ba pare ak ci guddi gi loo mën a naafila nga naafila ko loo mën a sarxe nga sarxe l'islam lislaam bu nangu war rawatina tasawuf eh, eh, diine joo xam ni sa bopp rek nga amal njëriñ am di denc rek jàng nañ ci alxuraan ni ku koy def ku koy def bu yomal xeamati li nga doon denc dañ koy ruyal sotti la ko moo tax bu ngeen gisee suñu sëriñ si tabe ñu naan sëriñ bi lu muy joxe dafa xam li muy def rek dafa xam li muy def rek parce que il faut ñu seet ni euh, tasawuf régler sa digganteeg sa borom la mais régler sa digganteeg say moroom yàlla nga defal ko li mu bëgg nit ñi nga defal leen li ñu bëgg te nit ñi kenn defalu leen lu gën jox leen ñu def ci seen biir moo tax foofu fi dem demal fu la neex kër sëriñ bu mag boo fi xam lañ fay dépensé ci bis da wax fu mu jóge da ngeen wax sëriñ bi lu muy joxe nga xam ne yow maanaam mooy bu ma ko amoon man du ma joxe lii lépp dama koy téye fekk kii koy def moom xam na lu muy def xam na lu muy def munoon ne yonent bi moo wax ni nit ñëpp mbindeef yëpp njabootu yàlla lañu alxalqu kulluhum iyaalullah fa ahabuhum ila allahi anfaahum li iyaalihi nit ñëpp njabootu suñu borom la kon ki gën a ki gën a ki yàlla gën a bëgg ci nit ñi mooy ki ëppal njëriñ nit ñi moo tax ne ab nay du dem àjjana ab nay du dem àjjana parce que amulul njëriñ nit ñi amulay njëriñ nit ñi lu digganteem ak borom de mi ngi di woor di génne asaka di def yépp dem màkka <laughs> yore gurus gu rëy mais dafa nay du dem àjjana que amulul woon njëriñ nit ñi ñaari pàcc la mu jël benn bi bàyyi fi benn su ko defee ci gàttal dama leen wax ni loolu mën nañ koo tënk tasawuf léegi daal di tënk nag parce que li ma jàpp mooy damay tënk su ko defee comme que ay xale fi ne te boobatul yi may wax boobatul jànkonte nañu moom ñoo ñi nga xam ne dañuy contre yi ñu leen di contrer di leen ci noggatu su ko defee ñu mën koo discuter ñu mën ci am xam-xam bu leer dafa amoon ci jamono yonent bi kenn ku ñu ni ab saxaabi la mu ngi tudd xarkuus ibnu zuhayr at-taymi moom dañoo indi woon dañoo indi woon lu ñu jëlee ci ab xare ñu ni aw wurus la ñu ñëw yonent bi di ko séddale ni mu ko séddalee neexu ko mu ne ko yaa muhammad ittaqillah yow yonent bi ragalal yàlla ci riwet boobu mooy riwaayatu Buxaari yonent bi ni ko man su fekkee ni ragaluma yàlla kan mooy ragal yàlla yàlla wóoluma ci risaala bi mu may yónni ci jaam yi wóoluma ci léegi ma maandu ci di bañ maandu yéen seen diggante am na ci riwaayatu muslim da ko ni yaa muhammad i'dal maandul maandul yonent bi ni ko fa in lam aadil fa man yaadil su fekkee ni man ma kan mooy maandu bu jëkk bi dañ ne Xaalid ibn Walid dafa jël jaase bi mu ko ne ittaqillaha mu jël jaase yi rek ni day dagg bopp bi yonent bi ko déet bul ko bul bul dagg bopp bi parce que gars kon dañuy wax ni Muhammad mi ngi rey saxaaba bi xam nga tam bañ tuuma dana tax yenn saa yi nga bàyyi loo xam ni xëy sax yaa nekkoon ci dëkk parce que waa ji wax na baat bu ëpp beneen bi Omar ibn Xattaab lañ wax ni moo ni yonent bi bàyyil ma rey ko mu ne ko déedéet bàyyi ko bu mu ci mën ci doon yonent bi nee na gaa yi inna inna min di di hada qawman yaqra'uuna alqur'ana la yujaawizu xanaajirahum yaqtuluuna ahla alislam wa yad'uuna ahla al awthaan yamruquuna kama min addiini kama yamruqu sahm la in adrak adraktuhum la aqtulannahum qatla aad nee na ngeen kii am na ay sëtam yuy ñëw bu ñuy jàng alquran doo bëgg ñu bàyyi bu ñuy julli doo bëgg ñu bàyyi waaye fekk affaire bi eggul ci seen xol yi génn nañ ci diine bu yàgg ni nga xam ni ak ak ak fert boo ca defee euh, saxamu bi boo ko fertee noonu muy génne ñooñu génn génn nañ génn nañ ko ci diine su ma tase woon ak ñoom dana leen rey am na feneen bu ni bu bu bu mujjug jamono dangeen ngeen gis ay nit ñoo xam ni seen làmmiñ yi day neex lool mais seen xel yi gàtt lool bu ñuy wax wax ju neex la ñuy wax bu ñuy wax ah, bu ñuy jàng alquran dégg nga maam alquran ji day neex waaye du paas seen gi léegi ku dajeeg ñoom na leen rey parce que ku leen rey da nga am yool bu mag a mag a mag a mag bu yowmal xiyaamati beneen xadis bi wax ni yonent bi dafa toog ak yàgg mu ne allahuma barik lana fi shaamina wa fi yamanina yàlla yàlla na nga ñu barkeelal ci shaam ak ci yaman benn waay ni ko wa fii najdina najd benn place la ci Arabie saoudite benn gox la ci Arabie saoudite comme ni ñu waxee fii Saalum Njaambur Bawal Kajoor euh, euh, benn gox la benn waay ni wa fii najdina yonente bi ni allah yonente bi répété allahuma barik lana fi shaamina wa fi yamanina yàlla yàlla nga ñu barkeelal suñu shaam suñu yaman waa ji daati neeti wa fii najdina yonente bi ni ko hunaka zalail wal fitan hunaka zalazil wal fitan foofu ci najdi fi la fitna yi ak tremblement de terre yi musiba yi foofu lay jóge wa biha yatloo qarnu sheytaan lu am solo laa leen di bëgg ni mu neeti ci benn xadis dana am jamono joo xam ni day ñëw alquran mbind mi kese moo fii laa yabqa min alqurani illa rasmu wala min al islaami illa illa ismu léegi lislaam tur bi rek moo fii ne am nit ñoo xam ne dañ koy tuddoo ay jàkk yu fees lañu yore njàng mu alquran la ñuy am waaye ak njub dafay manqué fuqahaawu boroom xam-xamu diine ya nekk foofu ñoo yées ci fuqahaawu yi ñoom de ñoo yës ci kaw suuf foofee fa la fitna di jóge waaye foofee fa la fitna di dellu léegi nag ñu toog ba mu jàgg rek ñun am aw nit ñoo xam ni fii lañ leen jure fii lañ leen yare fii lañ leen jàngale ngeen baal ma fii lañ leen jongale waaw noonu la loolu tudd moom ñu ni jàyyi rek dem na ci dellu si di <laughs> fitna joo xam ne lu fi am mag waxoon rek ñu loolu du dëgg lu fi loolu am mag doon def rek ñu loolu du dëgg c'est-à-dire lii dëgg mooy la jóge fee ca nat di foofu yonent bi waxoon ne xarnu lay jógee ah ñun duñu seet seet ba xam ñu ñu amal affaire ñan la ko seet bu baax a ñëw ni ñu mag ñi fi nekkoon du ñëw juumoon niñ doon jullee baaxul tawxid bi ñu yoroon baaxul léegi même niñ doon takke sëy baaxul euh, niñ doon jaamu yàlla delluweeru ci li ma ci jaaxal te ñoom kenn tuubu ci ñoom li ñu leen judd woon yar leen ci lañ ne ashhadu an laa ilaaha illallaah ko fi ca lañ ni amu ci kenn ku dem ci kenn ni ko tuubal ma xam nga ñoom léegi ba léegi ñoo bokk ci lu ne léegi li yàqu li yàqu kañ la yàqu mooy bi ñu demee ba ñu raxas seen xel yi yàq ko ci lañ ñu boo waxee tawxid ashari ñu ni tawxid ashari du tawxid shirk billahi la tawxid ashari mooy lan mooy tawxid bi nga xam ni moom la Serigne Touba gëmoon moom la Sidi Hadj Malick gëmoon moom la Boukounta Ndiassane gëmoon moom la imam lay gëmoon suñu mag ñi nekk fii ñëpp parce que tawxid ashari du ñu du ñuy kese suñu sëriñ si fentuñu ko soo demee am naa benn kaset bu ñuy waxee ndax ibnu xajar ibnu xajar bi taali fatxul baari eh, est-ce que bu ñu ko tuddee nit war naa wax rahimahullah parce que ash'ari la woon al imaamu nawawi mi nga xam ne moo sara eh, eh, muslim ñu ne ndax bu ñu ko tuddee warees naa wax rahimahullah parce que ash'ari la woon al imaamul xazaali Euh, euh, bu ñu ko tuddee ndax warees naa wax rahimahullah parce que ashari la woon c'est-à-dire ñooñu nga xam ne dañoon ay ashaira yépp ñooñu génnee nañ leen ci diine ji kon suñu mag ñi nekk fii suñu mag ñu nekk fii euh, taxul ñuy wax am na ci seen benn waay boo xam ne kilifa yi nekk fii ci réew mi la bind na benn téere bind ci mun wér maa la ko wax ni Serigne Mbacke Bousso xam nga Serigne Mbacke Bousso dafa am benn Euh, leetar bu mu bind suñu borom di ci def ay ay tawatam léegi di ci melal nag ci ay ay aw waa ji jël téere bi bind ci ba pare daa di ni téere euh, euh, lii nag suñ mbàkk buso bi mu koy bind boobu ashari la woon mais laata muy faatu tuub na ba génn ci bii mën a fen rek parce que ñoom nag ku ci bëgg fen li tax mu nga nekk ay mutasawwif mooy ku ci soxla fen ku ci ku ci ragal fen wallahi maa la ko wax kenn maanduwu ci ba egg ci seetal ku la neex na ku ci dul wax du dul noona mën ngaa am xamoo ko waaye ku ko jot def xamu ci léegi nag ñun ñu tàmbalee ci tawxid bi ñun suñu tawxid wérul foofu bis bu ne ma jàppante ceeg ñoom li ñuy wax nit ñi mooy yow sa aqida wérul sa aqida moo wérul aqida mooy lan mooy li ma fas sama biir xol bi man ko yow noo ko xamee yonent bi mu ne woon xamul li ci biir xolu nit ñi yow noo ko xamee dañoo dem xeex ca Perse benn saxaabi topp benn waay muy daw di arrière mu koy tas ba mu dugg ci benn ruq waa ji bocc jaas di bëgg ko jam Euh, yéefar bi ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna mu jam ko paak bi ci dënn <laughs> xeej bi ci ci dënn bi rey ko gaa yi ko def nga gaaf de yonent bi waxoon ko wax laa ilaha illa bàyyi loolu amuñ ah, wa waa ji da ko waxoon pour pour bañ a dee rek ñu ñëw ñu wax ko yonent bi mu répété lo te xoolal xel xel li waa ji wax jullit bi rey waa li mu wax xel nangu na ko ku ñu dàq dàq dàq dàq di la dàq ba nga dugg ci ruq amatoo foo daw jëm nga ne ashhadu an laa ilaha illallah foofu xel nangu na ni nag mais yonent bi nga xam ne dafa amoon ay principe mu ni ku ko wax bu ko kenn rey mu ne waa ji yow yaa def mu ne ko kooku da ko waxoon rek pour bañ a dee yonent bi jub taxaw ni ko ndax yaa xotti xol bi ba xam loolu dëgg la a wala déet nahnu natawalla zawahir wallahu yatawalla al bawatin ñun li ñu xam mooy li ñuy gis mais li ci biir ah yàlla moo ko xam kon nu waa ji di xamee nu waa ji di xamee aqida fasida yow ni kii kii aqidaam dafa wérul aqida bu wérul il faut nga mën a xar xolu nit ki ba xam ko ba gis ko soog koy xam noonu la ñuy def boo demee ci benn xabru di ziyaara ñu ni waa ji day day jaamu day jaamu xabru bi obba xaw ma xam ngeen ko la déet ñoom obbaatul xubuur la ñuy tudde wala al xubuur yu bu fekkee danga dem ci benn xabru nga dem fa dégg maam ak loo fa mën a wuti ñu ni yow jaam ko moo la fi tax a ñëw ma wax leen ni leen maandu leen soo fekkee benn nit ci benn xabru da nga naan fekk naa ko ci xabru ba rek soo ko fekkee mu tàllali loxoom nga ni tàllal nay loxoom rek waaye li muy def noo ko xamee man damaa amoon benn sëriñ bu ñuy wax sëriñ Abba Sall muy dund yàlla may ko kàttan ci wàllu adduna xam naa bu ko yàlla xiiroon ci eh, kenn nit ñëw mu ne doo leen ko mu dee dañ koy door mu dee rek du mujj fenn waaye su keneen ñëwoon de moom mu ne kii jox leen ko xaalis dañuy dindi suñu poos lépp jox ko mu ba mu doy la rek sa à mu am njariñ loo xam ne dañ ci tëg bët ah waaye boobu jaamuwuñ ko boobu jaamuwuñ ko boobu jaamuwuñ ko bi muy dund am kattan. mu mu jóge fi nag ñu jël ko nag ñëw gas baameel bi dugal ko ci biir wëlbatiku ñëw di ko jaaw wala xel nanguwu ko xel nanguwu ko ñoom dañuy def ni soo màggalee nit rek ñun da nga koy jaaw mais màggal ak jaamu diggante bi dafa am différence am na différence bu mag nit dafa war a màggal ku màgg ku màgg ku ne des ko war a màggal jaamu nag beneen affaire la jaamu yàllaa koy santaane ñu def jaamu kenn mës fee dem ci benn xabru sëriñam ba pare daañu ko fi ñëwul yéefar nga déedéet parce que yàlla santaaniwul ñu dem ci xabru yi dégg moom xabru diw ak diw ak ñu ziyaare xabru lañu wax xabru bu ñu dem baax na waaye duñ ci duñ ci duñ ci génn kenn ci diine ji màggal nag màggal nag suñu amee ku màgg kooko dañ ko war a màggal léegi bokk na ci li ñuy wax ni ñu ñun su xam nga yonent bi dafa wax benn xadis mu ne su nit faatoo jëfam ju mu defoon juy dem ci moom jeex na lu dul mu bàyyi fi sarax soo xam ni sarax sadaqa jaariya maanaam gas fi ab teen wala mu taali fi ab téere ah wala mu tabax fi ab dispensaire wala mu tabax fi jàkk wala jumaa kooku day continuer di dem wala ilmun yuntafa'u bi wala xam-xam boo xam ne des siy jariñu maanaam taalif na téere wala jàngal na ay nit bañ am xam-xam ñooñu luñ mën a def kooku leen ko jàngaloon dana am ci tuyaaba ji wala boog waladun saalihun yad'u lahu ba doom ju baax doom ji di ko ñaanal léegi nag ñu ni loolu moo tax ñoom su néew faat su am néew amee suñu ko suulee ba pare ñoom duñu ko duñu ko ñaanal man mi fekk naa benn bis suñu benn xarit bu bokkoon ci gaa yooyu faatu ñu dem rob ko ba pare benn waaye taxaw daan nag ci sunna nag ci sunna nag kenn jëlewul ci yonent bi ñu suul nit ba pare di ko defal dara ma ne ko astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi tawbata abdin la yamliku li nafsihi hayatan wala uh, nushura c'est-à-dire waxal loo xam yonent bi suul na nit mu nit faatu na mu suul ko xadis bi ñëpp ci d'accord moo ni istaghfiru li axikum léegi jéggulul leen seen mbokk mi wasalu lahu sabaat am na beneen riwaay wax wasalu lahu tasbit ngeen ñaanal ko yàlla dëgëral ko fa innahu l aana yusal léegi ñi ngi koy ñi ngi koy laaj jéggalu ko mooy lan mooy ñaanal yàlla jéggal ko léegi nag niñ koy ñaanale mooy nan niñ koy ñaanale mooy kenn ku nekk seet ni nga xam ni noonu nga jàppee ne ñaan gi fii la gën a gaawe nangu nga ñaanal ko ko ñun jàpp nañ ni bu waa faatoo ñu jàngal ko ay qul huwallah yonent bi moo wax ci benn xadis bu wér ñetti qul huwallahu yu nekk kaamil la man ma jàng sama ñetti kaamil wala ñeent dégg ma maam ci qul huwallahu jël yool bi may ko néew bi eh, kan moo koy tere kooku fan la ko teg fan la ko teg amul foofu fu ñu ko teg foofu ndax am naa droit jàng alquran wala déet su ma jàngee alquran danaa ci am yool wala déet yool boobu ma ci am su ma neexee maye ko wala déet yëpp waaw la ñuy wax waaw mais may naa ko kii faatu suñu bokk mi tëdd fii man boobu laa tànn yonent bi am na yeneen ñaan yu mu def de ci ñaanal néew bis bu ne ma wax leen ko gisaguma kenn ku ci ki ci def fatimatu bint asad euh, asad yaayu sidna ali dafa faatu yonent bi ñëw ci ci ci ci ci ci ci ci armeel yi ñëw ne ana armeel bi ngeen ko gasal mi ngi ni yonent bi futti mbubam dugg ci biir armeel bi tëdd ci tëdd ci biir ba mu yàgg mu ko yàlla kii gannaaw sama yaay mooy sama yaay gannaaw sama yaay kii mooy sama yaay nanga ma ci tin jéggal ko daal di génn nit suul leen kooku ñaanal néew la ñoom kenn ma na ji dugg ci benn bàmmeel léegi ci benn bàmmeel dañ am pour ñaanal néew <laughs> eh, déedéet waay yonent bi am na beneen ñaan ku mu def benn waay faatu nañu woosi ko mu ñëw da nga fekk ñu seetlu ko ci buntu bàmmeel bi yonent bi jël ko di ko tëfli <laughs> di tëfli di tëfli ba waa ji tooy xëpp mu leen suulle ah parce que tëfli tam barke la tëfli yi barke la ay mootu ñaan ñoo am su ko defee nit ku nekk seet bi nga xam ne ñaan gi nga xam ne doy na la nga ñaanale ko sa néew bu la neexee nag nga wàcceel ko kaamil jàngal ko alquran loolu moom bu jëkk lañ ko doon contre waaye léegi comme que seen sëriñ si bu demee ni ibnu ibnul qayyim wax na ne léegi mënees na koo def mu ngi ci téere bu ñuy wax ar ruux mu ni moom dafa gisul woon xadis bi ñu koy waxee waaye comme que léegi gis na ko léegi mënees na koo jàngal am na ay téere yu ndaw yu jël Arabie saoudite ñu ni soo waxee ni yool bi may naa ko néew loolu dana dagan ñun loolu lan ma sa def di ñun mosuñoo def lu am ngeen téere boobu ñu ñaanal néew bu Sëriñ Tuubaa am na téere bu Sëriñ Tuubaa bi ñu koy jàng di ci ñaanal néew yi waaw xatmul Quraan am na ci waaw nga xam ne yool bi laa may diw si ci xaaj Malik defar na ko mel noonu loolu foofu daanaka ñoom waxatuñu foofu fi ñuy wax léegi mooy lu tax ngeen am ay ay sëriñ di def tawassul di ñaan ci dégg maam barke sëriñ diw barke sëriñ diw te kenn ci kanamu yàlla kenn amul barke ci kanamu yàlla kenn amul barke yàlla kenn du ko forcer doo wax ci xaqu même ci yonent bi sax doo wax bi xaqi sayidina muhammadin te xadis a ngi ñëw boo xam ne xadis silmaxa si nga xam ne bët yi dafa muuru mu ñëw yonent bi ne ko damaa bëgg ma sama bët yi muuri yonent ko te mu nekkal aw yow bu bari yow ma qiyaamati mu ne ko man daal bu ma sañoon damay gisaat yonent bi ne ko demal jàpp mu dem jàpp mu ne ko julil ñaar rakka mu julil ñaar rakka mu ne ko neel allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyika nabi rahmati muhammadin an tarudda liya basari ah ki ki ki solo xadis bi nee na ñu toog tuuti rek maanaam yonente bi ne euh, waxal ni yow yàlla maa ngi lay ñaan jaarale ko ci sa yonent bi léegi sama bët yi nga delloosil ma ko waa ji nee na nu toog tuuti rek waa ji sëlmaxa si génn dellu si mel ni mësul gumba di xool problème bi ñu am ak ñoom nag mooy bi muhammadin jooju yéen ñi nga xam ne da ngeen fi jàng fi arab baa gi baa gi baa gi nga xam ne mooy baawul jarri foofu munu la def tasallut ci ismu zaat bi diggante baa yi ak muhammad am na lu fi ne mooy bi xaq aw bi jaahi aw bi barakati aw bi darajati aw bi martabati am na bi kaza muhammad soog a foofu ma am na fi wala boog ñu ni ci muhammad la dugg naxwiyan mënuñu ko wax il faut ñu taqdir foofu maxsuuf ñun maxsuuf bu ñu fi taqdir d'accord nañ ci luñ fi tak taqdir d'accord boo bi jaahi ñu ne déedéet xadis booy wax tawassalu bi jaahi dégg ma boobu xadis sax wérul ñu ne ba d'accord bay naa bi jaahi bi xaq ñu ne yonent bi dégg nga moom yàlla kenn amul ci moom xaq aha kay wa kaana wa kaana alayna xaqan lan moo ci topp wa kaana alayna xaqan nasrul muminin yàlla moo jox kenn du ko forcer mais moo ni man gàll naa sama bopp lu toll ne ku yàlla ku nekk danaa la dimbali man am naa ci àq cest à su ma neexoon fi mu ne ma def ma def sama ñaan daal di wax ni bi xaqi euh, euh, Serigne Dame Seck yàlla réglé na parce que ab jullit la boo xam ni yàlla nee na moom am na xaq ju mu ko jox joo xam dana ko dimbali ndimbal li mu ko dimbali ma yaakaar ci yàlla dimbali ma loolu dañ ko doon wax waaye léegi dañuy nëbbatu di ko wax ñu jàngul mhm. beneen bi ci des mooy gis yonent bi te nelawoo gis yonent bi te nelawoo xam nga ci mabaadi u tasawuf daf cee bokk ni yàlla lu ne la man yàlla lu ne la man te lu ne mën na koo defal ku ko neex yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy koo xam ni gis ko di nelaw ak gis ko bañ koo nelaw bañ nelaw ñoo yem ki nga gis moom la yonent bi moo ko wax moo ne seytaane du ma niru niru lu mukk seytaane mun maa niru niru lu boo ma gisee ci nelaw moom nga gis te boo ma gis boo ma gisee ci nelaw ah, danga nga ma gis Euh, ci lu dul nelaw bon ñu am nag ñun suñu ay nit ñoo xam ni ñun daal amu ci amuñu ci ñoom sikki sàkk suñu xel dal na ci ñoom lool ñoom ca commencé ko ca Cheikh Abdou Khadir Jeylaani ca Cheikh Abdou Khadir Jeylaani radiyallahu anhu sultaanul awliya ba ñuy egsi suñu jamono ji ñi gis yonent bi te fekk neluwuñu ne suuf la toll amul jamono joo xam ni amul ñu ko fa gis ñu ñu ko fa ñu ko fa gisul Cheikh Abdou Khadir Jilani nee na moom bi muy takk soxna sax yonent bi la gis mu ne ko takkal soxna Abdou Khadir loo ci man yow sa sëriñ gisu ko rek man sama sëriñ gis ko déedéet sa sëriñ pour mu gis ko dafa war a am sell bu egg fi sama sëriñ egg yow sa sëriñ yéegul foofu bàyyi sama sëriñ bi xolam sell mu gis ko yow nga ñaan yàlla pour nga gis ko non nooy nooy mën a ñëwee fii ci sama mbokki murid yi sëriñ Touba di gis na yonent bi fii ci Sarsara gisu ko benn yoon boo xam ne dafa mel ne rideau dafa dox seen diggante mu ngi ci Minanul Baaxil Xadim léegi beneen bi ci des ma gis ko xoolal dara doxul suñu diggante la ba ni kifaaxan c'est-à-dire muy wax tafri di dal sama kanam benn waaye jóge fële boo xam ni diine matagul paasegul fen paasegul sàcc ñëw ne yonent bi kenn mësu ko gis <laughs> non non il ngeen xam li ngeen yor mooy lan ay étudiants dañoo ñëw euh, ca université bu ndar ni ma dafa am benn benn waay bëgguma tur nit fu mu nekkul dafa bind ci benn téere fii ci islam ak société ni ku wax ni gis nga yonent bi wax nga lu amul wala dangaa ngaa juum wala da dangaa jaawale wala dañ laa njabar mais yonent bi kenn du ko gis te nelawoo ma leen yéen murit ngeen wala tujal ñun ma ñu ay murit lañu mu ne naa suñ tuubaa de wax nañu gis nu léegi nag yéen waxu suñ tuubaa ji ak waxu waa jooju ban ngeen ciy gëm man tijaan bi de waxu suñ tuubaa laa gëm waaw yéen nag seet la li nañ ci neen ngeen ñu ne ah, ñun kay yii nga suñ bi na ko kay <laughs> ah. ñu dem kilifa way ñu dem kilifa waaw ah. ñoom seen sëriñ si seen sëriñ si ñoo yëgul ci sellu mën a gis yonent xoolal mufti bu misra mufti bu misra bu léegi bii kii fi nekk di dund ali juma baa ji da ko laaj ndax mas manees naa gis yonent bi te nelawoo mu ne ko waaw man gis naa ko te nelawoo mu ne ko noo ko gis mu ne ko dama doon jàng siira yonent bi rek di jàng ba jàng ci lu mat ñeent fukki téere benn bis ma toog yëkkati téere bi rek mu ñëw sama kanam taxaw loo ci man loolu moom loolu mooy cëram nga ne ko cër boobu amu amu ko te kenn mënu ko xam nga li ñuy wax mooy xam nga nit war naa wax ni nangam mënuma ko mais nangam kenn mënu ko loolu du ay wax léegi beneen bi ci des mooy bi ñuy contrer mooy màgg bon kenn du taawil taawil ñu ni mutasawifun yi dañuy taawil rek waaw mutasawifun yi dañuy taawil mais yéen da ngeen taawil wala da ngeen wedd yàlla waaw nasullaha nasullaha fa nasiyahum yàlla day fàtte d'accord nga ci mu ni déedéet kooku benn affaire ma ne ko déedéet déedéet dañ ko firi li firi rek nasullaha fa nasiyahum nasullaha fa ansaahum anfusahum cest à diir waa ji dem ba ma waa ji mu fàtte boppam yàlla dem mu jàgg yàlla ay fàtte yàlla juy fàtte d'accord nga ci moom la yax bi wax de bu ko taw yi waa ji ci gën a leeru nag mooy ki ma doon wax mu ni affaire bi kenn du ko taawil parce que taawil bi daala a nga nu mu tuddati yooyu ma ne ko léegi mu ni lu yàlla waxal boppam rek ñun noonu lañ koy bàyyi yàlla dafa am loxo mu ni waaw loxo la boo xam ne comme loxo loxo la tudd yàlla dafa am saaq mu ni waaw comme saaq ma ne ko yàlla dafa am euh, euh, nu mu tuddati bët mu ni waaw yàlla dafa am bët waaw mu ne ko wasna'il fulka bi a'yunina noo koy def c'est-à-dire yàlla ay bët yu bari la am soo jëloon benn doom tubaab nga defal ko ay bët yu bari xale boo ko jox mu daw yàlla yoo xam ne dafa am ayun ah ay bët la yàlla yore taawil ko taawil ko pour ñu mën a pour nu pour nu pour nu mën a jàll waaye am na beneen xadis buy wax yab na aadam xadis xadis xudsi de yàlla may wax mu ni yabna aadam maridtu falam taxut ni yàlla mu ni yow doomu aadama ci man damaa feebaroon yow seet si woo ma <laughs> astaghfirullah boo ko taawilul da nga daal di génn ci àddina <laughs> diine ji léegi ci sa ah boo ko taawil ah. ko parce que loolu moo doon sa mbokkum jullit feebar na te demoo seeti ko yàlla wax ci turu mbokkum jullit moomu ni ko maritu falam taxut ni waaw ah. léegi yàlla juy feebar mos nga gis feebar moom ku ci mucc ku ci muccul rek léegi nga faatu beneen bi ci des moo di ni lu tax ñuy màggal yonent bi di def ay gàmmoo di def ay màggal waaw te yonent bi defu ko woon loolu tam seen ñàkk gis la il faut ngeen xam ko yonent bi sallallahu alayhi wa woor par altine ju nekk ñu laaj ko lu tax ngay woor altine mu ne bis bii ci la judd ci la gane àdduna loolu li muy tekki mooy yonent bi ndekete da daan gàmm semaine bu ne semaine bu ne yonent bi da daan gàmm xoolal at mi mu faatoo nga xam ne ci la am juróom-benn fukki at ak ñett na juróom-benn giléem ak ñett rey leen cest à at mu nekk ak giléem loolu gàmm ku rëy la woon boobu parce que giléem moom tuutiwul boo ci reyee da moom juróom-benn fukk ak ñett léegi lu ñu lay wax mooy. bon nag yi ñuy rey ci gàmm yi ak ci màggal yi ak yàq la parce que dégg maam picc pacc pacc pa dégg maam dañuy dañuy kii di yàq rek yonent bi rey juróom benn fukki giléem ak ñett ci benn bis dégg maam yow man dégg ñoo ñu rey fii ñaar fukki nag wala fanweer rek nga commencé di coow non ñàkk a dégg rek beneen bi ci des mooy kurus yi ñuy jëfandikoo kurus yi ñuy jëfandikoo ñu ne kurus yi bi daay la léegi sax dañuy wax ni kurus yi Euh, chrétiens yi ñoo ko créé <laughs> ma ne mbaa lu chrétien lu chrétien créé rek du musiba la de bu chrétien créé rek musiba la xam nga benn waay boo xam ne mu ngi takk montaram warub otoom dégg maam ñëw ci euh, place bi ñu tegal ko micro muy wax yépp tubaab a ko defar daal yi muy sol tubaab a ko defar léegi mu pare naan dégg maam course tubaab a ko defar <laughs> yore portable di téléphone buy tukk dugg avion <laughs> yow bu ko tubaab defaree jëfandikool rek jëfandikoo rek te ni cel fekk nag loolu ñàkk dégg la yonent bi ñëw na fekk soxnaam mu toog safiya yore ay xooxi tàndarma di ko waññi di jël benn tàndarma di def bu waxee subhanallah yi jël benn tàndarma def loolu moo doon course course noonu la tàmbalee course noonu la tàmbalee abu xurayrata doomam nee na amoon na genn buum goo xam ni da koo fas ba muy ñaari junni pas-pas du tëdd mukk te tasbiixu ko yépp loolu mooy kurus kurus di évoluer nag ba ñëw ci nii ñu koy defee léegi dem sax ba mu nekk ay compteur noonu la montar évoluer de yonent bi danaa natt keroog tisbaar ak keroog tàkkusaan da koy natt ak tànkam gis ngeen fi kenn kuy woote sunna ba bu tisbaar jotee da koy natt gis ngeen ko gis ngeen fi kenn koo xam ne bu fajar jotee day xool di génn di xool alfajaru sadiq wala fajarul kaazib di xool bi di gis ngeen ko fi ñëpp ay montar la ñu doon jëfandikoo yonent bi xamoon na montar saxaaba yi xamoon nañ montar ker yooyu ñu doon nag moom lañ transformé def ko montar moo tax bu tisbaar jotee ñu leen jot na heure bi tel kon su ko defee ñoom ni ñuy jëfandikoo jumtuwaay yu bees yi war nañ koo mën a nangoo kurus téen lu ñu ko contre contre bu soobee yàlla ñun ñoo ngi ci duñ ko bàyyi ku faatu am ku la remplacer fi may jeexale mooy ñu wax ni yéen daal seen yi ngeen nekk bon baax na sax naam warama daal wala daal waaye daal problème bi mi ngi nekk ci vraiment seen seen seen tarixa yu bari yi ngeen am c'est-à-dire murid fii tijaan fii xaadir fii laayeen fii ñaseen fii ma ni ko ak ibaadu fii ak falaax fii déedéet bul yem foofu parce que boo yemee foofu de yow yow bi nga bokk xam nga dangaa yéene wax bi nga bokk léegi mu yokk ah daal du ñun képp de ak bi nga bokk ah ñun ñun wuute gi ñuy wax ci diggante jullit yi kañ la am ñoom bi ñu ñëwee gis nga gis nga bi muy bi muy murit ak tijaan ak xaadir fii coow li bariwul woon de parce que xam nga lu ko def noo bokk noo bokk fu nuy dellu noo bokk fu nuy dellu bu dee ci tawxid ñun ñëpp ay achaira lañu bu dee ci suluk ñun ñëpp ay mutasawifun lañu bu dee ci fiq ñun ñëpp mazhab maliki lañu am soo masana laaj menn masala ci tawxid li ñu lay tontu ci mbàkk baari gii boo demee njaasaan moom lañ lay wax boo demee jagsaaw moom lañ lay wax daawul wuti soo mosaan a laaj mel masala ci fiq lañ lay wax ca ndar moom lañ lay wax ca ndakaaru moom lañ lay wax ci tuubaa gi mosula wuute ba ñoom ñu ñëw biñ ñëwee mel masala mi santé pas ci ñoom fi ñu bokk parce que ñoom dañoo bokk contorne waaye ànduñu dañoo bokk euh, dañoo dañoo bokk contre nu mais ñoom ànduñu léegi nag nga xam ni kon masala mi soo koy wax masala mi léegi masala bi masala bi day day wuute loolu moo fi indi wuute yi danay faral di wax ni léegi euh, bi bi yeneen ñoo xam ne gëmuñu suñu sëriñ si gëmuñu tawxidul ashari gëmuñu al fiqhul maliki gëmuñu at tasawuf ci lañ commencé di xeex ci jàkka yi ñu koy tëj la ko jiitu waxal leen ma fi jenn jàkka joo xam ne xam ngeen ko yéen ñu tëj ko gendarmerie ñëw fa di àtte jullit yi wala bañ tëj ko te fekk ni booba murit yaag tijaane ñoo fa xulo yi dañ doon dem ci kër tijaan yi di jàng tijaan yi di dem ci kër murit yi di jàng xaalis yi di dem ci kër tijaan yi ñu daan weccante ay num tuddati nekk ay xarit dox ko wax ko bañ ñëw ñoom problème bi ñoo ko fi indi problème bi ñoo ko fi indi léegi kon il faut ñu yëg ni nun li nu bokk moo ëpp li nu tàqale su fekk ñun ñëpp ay mutasawifun lañ ñun ñëpp ay ashaira lañ ñun ñëpp ay malikiyun lañu ñeneen ñi nekk leneen ñoo fi indi wuute gi waaw su fekkee ne nag kii dafa nekk murit kii nekk tijaan kii nekk xaadim ëtt bi moo yaatoo noonu ëttu tasawuf moo yaatoo noonu mën nañ cee nekk ñun ñëpp parce que ñun ñëpp xaj nañ ci te bu soobee yàlla ñu ñëpp bu ñu dee dañuy dem àjjana parce que na xaj nañ fa léegi su ko defee su ko defee ñu jàppe ko noonu rek yëg ni affaire bi euh, duy jeex euh, léegi nag comme li ma waxoon ci commencement bi euh, pour bu fekkee am na ay laaj yu ñuy laaj ju aju ci kii bi ñu mën cee tontu balaa heure u dog bee jot Euh, ñoo ngi jégalu nag bu fekkee ni ñàkk naa leer waaye xëy na laaj yi dana leeral yu leerul wasalaamaaleykum wa rahmatullah auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim jërëjëf sëriñ Cheikh Tidiane mm, waxtaan wi am na solo lool te rafet na te it liñ sàkk woon lépp ñëw na xam naa leen rek moo ci ne mooy mbokk yi ñoom bi ngay jeexal bu ñu seen nga gën a continuer ndax eh, yooyu ngay wax day mbir yoo xam ni dafa yitteel te dafa dañoo toll ci jamonoom ndax suñu réew yi niñ ko xam xamee bu baax rek li ñu xamoon mooy tasawuf maanaam lislaam ñu di ko dund te suñ boroom ñu tàmbalee ci gëm yàlla gëm gu mat sëkk suñ boroom ñu di ko sellal lim yeyoo ñu di ko jox mbooleem loo xam ni jomb na ko ñu di ko jombale di jëfe itam mbooleem santaane yépp di julli di woor di aj makka di natt asaka di def mbooleem yi nga xam ne moom la lislaam santaane di sellal lool it di ko di sàmm teggin seen diggante ak seen borom yooyu moom la suñ mag ñi xamoon ba mu ni mu agsee ci noonu waaye jamono ji ñu di ci jànkonte ak yu doy waar mooy ay nit yoo xam ni ni nga ko waxe dañuy ñëw di jël loolu lépp di ko eh, weddi te teguñu ko ci ay tegukaay yu wér kon loolu eh, ni nga ko indee leer na lool te eh, ñoo ngi la ci sant bu baax a baax di la sant ci turum mbooleem ñi ko doon diglu ak waa dëkk bi yépp xam naa damay nett li benn xisa bu ndaw rek boo xam ni dafa moom dama mas a dugg ci benn oto dend ak benn waaye boo xam ni ab naar la naaru marocain la yaakaar naa fekk boobu man fi ñu jëm dafa sori maa ngi yor sama kurus di di wedd mu jëkkee ki ne ma lii nga yor lu mu doon ma ne ko lii kurus la mu ne ma lii <laughs> bi daala lii yonente bi dewu ko def yonente bi ci ay baaraamam rek la daa la daa kii fekk boobu ci bisu ajjuma lañ ne ma ne ko yow di nga di nga julli ajjuma mu ne waaw eh, ma ne ko micro bi imam bi waxee ndax loolu yonte bi daana ci wax mu ne ma déedéet loolu bi daw ci wax ne ko nag loolu nag mooy mooy yi rek wax nga xam ne ko waxtaan nañ lu yàgg-yàgg keroog yoon wu gudd gudd nga xam ne mujj mu ne ma yéen eh, Sénégal moom mësta ñëw Sénégal waaye nee na ma yéen dégg naa ay mutasaw yu fa yéen nekk Sénégal te da ngeen a daganal fecc ak musique ak yu yëpp reen ko eh, kii ne ma nag man ab salafiyu laa ma ne ko salafiyu de li ma ci xam mooy am na benn téere boo xam ni Mouhamad Saïd Ramadan al-Bouti moo ko def tuddee ko as-salafiyatu marhalatun zamaniyatun laa la madhabun islami téere boobu maa ngi lay dénk nga nga liir ko wax ma wax ko waa yi waaye ngir wane rek ne ñoom eh, dañoo doy waar te eh, dañu lay attaqué maanaam boo toogee ñoom seqoog ñoom dara sax ñoo lay njëkk a eh, colaas jéem laa ngat wala ñu jéem a wax ci li nga def kon daal sëñ bi xam na ni may def rek mooy bàyyiwaat la ak laaj yi ngir ngeen gën a continuer bu baax a baax ndax li nga doon wax lu ñu soxla la fii ndax ku ne xam na ne suñu gox yi dugg nañ ci bu baax a baax ñooñu noonu eh, ñi ngi bind ay téere def ay dawra di def yu kenn xamul di jël ay nit yu bare bare bari te bu fekkoon lañ leen di jëmee sax baax na ñu mën leen caa bàyyi ndax nun fuñ di fu ñuy tudd yàlla di fa jaamoo suñu borom jaamoo nu baax rek baax na ci noonu waaye lañ leen di jamee day musiba moo xam ni bokkut ak dëgg gi kon eh, li fi mag ñi bàyyi woon muy iman islam ihsaan tawxid fiq tasawuf yooyu eh, ñoo ngi ñaan suñu borom saxal nu ci te sëñ Cheikh Tidiane ñoo ngi ñaan suñu borom gën laa dëgëral gën laa jàppale gën laa yokk xam-xam ba fi nga bëgg àgg yépp nga àgg fa li nga bëgg a liggéey lépp nga liggéey ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu imi bismillahi rahmani rahimi وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بك جلدي بك طالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginnaaw bu nu santee sunu borom subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm te di ko sakku ci yéen tey ñaan yàlla mi am jàmm te kum ko defal nga am ko yàlla ñu yàlla boole defal jàmm ñun ñëpp Serigne Cheikh Tidiane gay ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara bu baax di la ñaanal sunu borom subhaanahu wa taala guddal saw fan te wéral saw yaram te bàyyi la ak sam xel bu baax a baax ci turu al muassasatu al wafa bi xuquqil iman ñi ngi lay sant cant goo xamante ni la waykat ba waxoon rek moom lay doon yaa fityata shaami sukran lan xidaa lahu law anna ihsaanukum yujihi sukran kon ñu ngi lay wax jërëjëf ci yombal gi nga nu yombal lii nu soxla woon nga ñëw indi nu ci lu kawe kawe liñ ci séentu woon sunu xol sedd na lool ndax liñ doon séentu ci waxtaan wi day am nañ ci lu kawe kawe kawe sunu njot kon noo ngi ñaan yàlla mu yàggal la te dolli la wér bu baax a baax a baax te bàyyal ak sam xel ba li nga yéene ci islaam ji sunu borom defal la ci lu kawe kawe sa njort kon ci turu mu assasatul wafa ñu ngi lay sant di la gërëm waxtaan wi nag am gum am solo tax na wax dëgg laaj yi bari na bari goog sax yéeme na lool ndax nit ñi dañ koo teewlu lool lool lool moo tax laaj yi gis nga ko bari na lool mbokk mi nag li muy laaj mooy dafa la doon laaj lan mooy tegtalub gis yonent bi ginnaaw bi mu fi jógee sallallahu alayhi wa sallam yokk ci beneen lan mooy tegtal am lan mooy tegtalu euh, gis bi tegtal bi ci gën a wóor wax naa leen ko moo di ni nit koo xam ni du wax lu dul noona wax ko nit koo xam ni du wax lu dul noona wax ko tamit jamono demee ba jamono sosoo ba léegi commencé ko ca Cheikh Abdul Qadir Jeylaani waaw jiitu na sax Cheikh Abdou Khadir Jeylaani te et puis ñi gis yonent bi ñëpp waxuñu ko de boo demee fii ci daaru gii am na ko fi gis ba pare ni cell ak moom c'est-à-dire du caagee ni ñi gis yonent bi ñëpp ñoo ko wax mais su fekkee ni nit ku dul fenn wax na ni gis naa yonent bi mais soo koy weddi foo ko teg man ci mantiq xam-xam bu ñuy wax mantiq dañuy wax ni gis moo moo jiitu euh, bañ a gis tey fii mu nekk nii alhamdulilah rabbil alamina ñoo ngi nekk nii mais bu amoon ñu nekk feneen ci beneen place benn waaye dem fa heure bii ni leen damaa gis gaynde gu jóge Fass Touré mi ngi dugg ci seen jàkke ji kenn du taxaw ñu ko gisoo gaynde ñu ñu dañuy daw làqatu ci ku dul fen mukk dégg moom taxaw ci buñ jàkk ni leen li ma séen mu ñëw gaynde la muy def anoo ah gisoo ko non non non gaynde amul fépp Fass Touré kenn mënu koo gis jamais gars yi dañ jël seen i dàll ñenn ñi wàcc seen i dàll maa la ko wax ku dul fen référence la léegi su fekkee ni dégg nga maam Cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu dégg nga maam du référence léegi li mu wax amul Serigne Bamba li mu wax amul Cheikh Abdou Khadir Jeylaani li wax amul Cheikh Abdou Aziz Dabakh bu mag ba li mu wax amul dégg nga maam Baye Niass fii ci Kaolack li mu wax amul c'est-à-dire kon li am mooy fan mooy lan li am mooy lan dalil bi moo di ni wax joo xam ni ki ko wax léegi maam du lan du du wax lu dul noonu kenn xamalu ko ko c'est aminun nga xam ne léegi yonent bi bi muy waar waa lu mu leen wax est que mas naa leen a wax lu dul noona ñu ni ko déedéet yow dëgg rek nga mas a wax mu ne su ma leen woon gaynde nga ñëw jóge ci xur yi da ngeen ko gëm ñu ne ko waaw mu ni maa ngi leen di waatal ni am na mbugalam yàlla muy ñëw bu ngeen ko gëmul lan mooy wax ni wax na dëgg ñu toog dégg maam ba mbugul mu yegg si seen kaw rek waaye ku dul ku dul ku dul ku dul ku dul ku dul wax wax dañ naan noona la beneen bi ci mooy euh, lan mooy tegtal ci aw sëriñ wax naa ko yaa ayyuhal ladina amanu kooku na ba noppi ittaqullaha moom ragal na yàlla wa kunu ma as-saadiqina ñu ne ko wutal ku dëgg koy àndal ah wattabia beneen bi ci aaya aayatu surat luqman wattabia sabila man anaaba ilayya mais man anaaba ilayya mooy lan waxu la nga nga dem topp wattabia mooy na nga topp de man anaaba ilayya koo xam ne dafa ñëw ci man dafa jëm si ci man dafa dellu si ci man sartu ci xam-xam mais na ragal yàlla te jëm ca léegi itam mooy ni ñun ñëpp ñoo ñeneen ñi ñoo yamaa ñoom ñëpp am sëriñ dafa am kenn ku am sëriñam mu nekk daaru musti tudd cheikh ñu koy wax cheikh bi am keneen ku am sëriñam mu tekk Tiwaawan tudd muqaddam bi am keneen ku am sëriñam mu tudd amir bi nekk Thiès wala Dakar kii di joxe addi yi kii di joxe cotisation par weer mais benn bi la rek ah da ngay dem da ngay dem da ngay dem conseil national may itam damay dem gàmmu ji wala ma màggali su ma demee yóbbaale addiya mooy sa cotisation bi ngay joxe sëriñ bi joxe ay ay ay ndénkaaneem mooy instruction yu yi yi yi amir bi di joxe euh, euh, euh, la différence waaw. Ah. sëriñ bi loolu leer na bu baax ki day laaj mu ne ñetteelu laajam li ñuy wax xutbu ak xawsu yooyu mu ni mustalaxaat yi fu mu jóge foo dem am na xutbu foo dem am na xawsu mustalaxaat yooyu àdduna moo ko indi dëgg la nag ci xadis yonent bi al daal nga fay fekk ab abdal xadis bu wér la maanaam ñenn ñoo xam ne bu àdduna bi na rër rëng-rëngi yàlla ñoom lay may ñoom ñoo koy téye ba mu mu taxaw léegi nag bu mooy lan mbir moo gis ka ca gën a ràññiku kooku xutba la ca mbir moo gis ka ca gën a ràññiku ñam ko seqal ñoo yëg ni kii si nga fi mu nekk nii fii ci Daaru Musti xawuma ko mais bu ñu doon wax dégg maam fi mu ne nga àbbub sareet wala nga luyëb sareet am na ñu bari ñoo xam ne ci diw lañ lay yebal kooku mooy xut bu borom sareet yi am na kenn koo xam ne fii tey buñ doon àbbu oto ngay wut chauffeur bu baax dañ naan seetal diw damaa bëgg a dem maatam léegi dañ naan seetal diw kooku mooy xut bu chauffeur yi ah lu simple la ñoom dañ koo am di dañ koo am dañ ko am seen affaire yi am seen mustalax yi bopp su mooy lan koo xam ni dañ koo yaakaar nga xam ne léegi su xettali jotee moom la ñuy xettali gis nga ñun ñi xam miinul dëkk bi mais tey fu mu ne bu ñu génnoon fii rek daan man de waaye suñ bi ñun de suñu gasoil bi dafa xaw a manqué kan lañ war a dem dégg maam pour mu mu defal ñu mu mu mu mottali ñu gasoil mais duñ wax kër goo dugg baax na de déedéet duñ wax kër goo dugg baax na de am na ñu fi dàq joxe xaalis fuuf. ñoo xam ne dañ koy joxe boo demee ñoom pour ñu gàntu problème la foofa lañ lay yebal kooku xawsu la xawsu la xawsu mooy kuy xettale et loolu mustalax la boo xam ne foo dem am na fa mën naa bañ a tudd noonu mais foo dem am na fa ñoo xam ne nit ñi bu ñu tiitee ci ñoom la ñuy jëm nit ñi ñoo xam ne bu ñu yëgee nit am na problème sax bala ñoo ñëw ci ñoom ñu dem ca yàlla nag ci góoram yi noonu la ni ñu ràññikoon tey ci ci ci seen digganteeg seen borom gaa yi ko xam ñooy jël kii def ko bu bay ah El eh, Hadj Diouf da ngaa yaakaar ne du xutbu football xutbu football ci dara mën naa nekk sa xutbul aktab ah mais xutbu la ah ok. jazakallahu xayran loolu leer na lool kii mu ni moom it ginnaaw bi mu rafetloo waxtaan wi mi ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla mu guddal saw fan wéral sa yaram bu baax a baax muy laaj gaa yooyu ngay waxtaane mu ne ndax ñoom am nañu ay sëriñ wala déet. moom laa la wax léegi moom laa la wax léegi am nañu ay sëriñ. dama man sama ñun suñu sëriñ ci tijaan muqaddam lay tudd yéen seen sëriñ ci murit cheikh lay tudd ak ci xaadir cheikh lay tudd mais ñoom seen sëriñ amir lay tudd amir lay tudd léegi tur bi est que mooy defar sëriñ bi wala li ñuy def ak sëriñ bi day day woote ñu ñëw mu laaj cotisation ñu joxe léegi mooy sëriñ bi day woote ñu ñëw mu laaj addi yi ñu joxe rek amul problème amul problème dañu am sëriñ bu baax baax a baax waaw bu fekkee nag baatu sëriñ bi la waa ji naxe la man awma sëriñ fi ngay xamee am nañ sëriñ mooy fan man ak waa ji ak sëriñ mbaw mi suñ demoon fekk seenum ndaje mu seen sëriñ woote ni leen wax leen fa nangam mun fa duggee ñu dàq daanaan bokk leen ci waaw suñ leen ndaje seenum ndaje boo demee danga ca bokk doo ci bokk da nga naan bokkul ci kooku loolu leneen la kon loolu leneen jërëjëf mbokk mi mu ni ginnaaw bi mu la sante bu baax ñaanal la rafet lu na waxtaan wi lool mu ne day laaj ba xam ñooñu ñoom dañ leen di wooy ay sunniyuun wala dañ leen di wooy ay wahabiyuun wala dañ leen di woy ay salafiyuun mu ni lool mooy laajam bu njëkk boo ci wax baax yépp lañ tudd al wahabiya mooy def day soppi ku nekk kàktar c'est-à-dire wahabiya dafa dem ba mu jàgg nit ñi dañ koo rejeté dañ ko bañ c'est-à-dire a avancer ci yenn dëkk yi su ko defee ñu tudd fii salafiya bu teyee fee ñu tudd sunniya bu teyee ñu tudd ahlu sunna bu teyee ñu tudd dégg maam euh, <laughs> leneen ahlul jamaati c'est-à-dire dafay dafay soppiku comme kàktar mais benn bi la fu ñu dem ba yëg yëg yëg ni baat bi baaxatul baat bii baaxatul baat bi day tax day freiné nit ñi du ñu yëwati léegi ñu soppi ko tudd ko nee mais boo demee ci biir la fa nekk mooy contre tasawuf contre shiar ku dul ñoom doo dem àjjana ñépp ay yéefar foo ko fekk xamal ni benn bi la tur yi amul solo tur yi amul solo ñaareelu laajam mu ni mal farq bayna tasawuf wa sunna ñu dox diggante tasawuf ak sunna waa ji tasawuf mooy sunna waa ji tasawuf ju sunna nekkul mooy la sunna bu ci tasawuf jógee dara du ko nekk waaw c'est-à-dire ñun sunna sunna ku ku ñu ko man bis bu ne li may waxante gars yi mooy ku ci gis may def loo xam ne du sunna rek nga wax ma ko ma bàyyi ko ñun defuñu lu dul sunna de déedéet defuñu lu dul sunna tudd yàlla moo moo dul sunna tudd yàlla wala euh, euh, euh, guddi jot ngay naa fi la moo dul sunna ñun lan lan def lu dul sunna ñun sunna la def waaw waaw léegi te tasawuf mooy sunna ah c'est-à-dire amul différence ak foofu e xoolal il faut nga wax ma ni ma lii ngeen di def tudd sunna ma man cee tontu waaye ñun li ñuy def loolu mooy sunna jërëjëf mbokk mi dafa laaj mu ni fi ay tariixin yasluku shaxs xataa yasila ila xadarati rabbihi maanaam nit ki wan yoon la mën a jaar rek ba egg ci sunu borom Eh, eh, bi ci gën a gaaw de mooy nekk mutasawif te dëggu maanaam mutasawif nag bu dëgguwul nekkul mutasawif dëgg mooy la dëggu mooy lan li tax nga ni moo la tax a jóg mu tax laa jóg damay bay gerte sëriñ bi dama bëgg nga may ma jiw te abal ma fas ak machine bu ma ko jiyee sëriñ bi may la jox la eh, jox la fas jox la dugub ak jox la gerte ak ku lay womatal fas wi léegi xam nga nooy def boo demee na nga ji gerte te bay ko te bàyyi ko lan bàyyi ko ba mu ba ba ba mu ñor dëggu mooy ni soo waxee li ngay wax loola nga nekk te mu tax laa jóg doo ko jàdd waaye bis boo demoon ni gerte laa bëgg ci ñu jox la machine ak fasago jiwu nga dem ji gerte waaye dem ba muy tóor tóor nga dex ko ba muy tóor tóor nga dett da nga am gerte nga yaakaar doo am gerte moo tax tasawuf ku dëgguwul mënu koo nekk mais ku dëgguwul mënu koo nekk ko mooy lan mooy eh, eh, li ngay wax li ngay wax nga def ko waaye boo bu ñu la joxee jiwu gerte nga dem ji gi jànga bàyyi ba nawet bi wàcc nga ñëw mais doo am doo am doo am gerte gi jànga ngay am moo tax il faut nga boole ñaar yooyu dogu ak dëgg loolu il faut nga def ko jàng sa sa diine di def muraqaba sa bakkan loolu yi mooy tax a dem moom jaar ma mën a yegg ci yàlla ànd ak ne yàlla ku ci egg nag moo la xëcc moo tax ñoom ci tasawuf lañu wax ak suluk wal jazb maanaam dangay def li nga mën li nga mënul yàlla xëcc la nga yóbbu. am na benn woykat wolofal da ko wax mu ne yàkkamti baaxul euh, euh, yàkkamti baaxul te li yàkkamti tex sa dugub. mu sax nga xëy di ko dog moo dox bi wax ma lu xew. kon loolu defe naa ne mooy li nga wax ni waaw mu ni wa kayfa ya'rifu aqabati nafs waaw moom waa jooju ah, ah, aqabatu nafs rek conférence boppam la waaw aqabatu nafs conférence boppam la parce que waxoon naa leen ni yàlla toll ci ak mat noonu lay bakkan toll ci ak doyadi te bis bu ne ma ngay bëgg ma ngay bëgg ma ngay bëgg lan di di dem fa yàlla ne waaye am na ci benn takk boo xam ne il faut ñu jàpp ko moo di ni di moytu man baatu man parce que ana xayrun minhu ana xayrun minhu moo alagoon iblis kii maa ko gën ab mutasawif du yaakaar ni moo gën kenn ku ma gis daal kii moom moo war a gën ma jàppe ko ni moom a gën waaye ab mutasawif moom parce que ngëneel ci yàlla la nekk na nga ko bàyyi ba dem ba ci yàlla rek ana xayrun minhu baatub ana moo alagoon iblis moo tax ñu ne da nga il faut nga moytu man lii ma am fii ma ne ñett yooyu boo ko moytuwul ci tasawuf da ma mën a avancer fii ma ne moo gën ci barab yépp lii moo lii ma am moo gën ci li nit ñi am yépp man maa gën yépp alku nga il faut nit ki tàqali koog loolu soo ko mën a jaar ci yéen parce que nag juróom-ñaari Euh, maratib ngay jaar soo ko mën a nekk dégg nga moomu tasawuf suñ bay jaxase da ko wax waaw gasal te bay bala ngaa am ndam lu kenn amagul sa jajj bën sa tool it ñor nga mucc musal mhm. fekk eggoo ci mucc musal ñeneen moom bul waxagul neex na xel waaw ah, kii mu ne day laaj ba xam ndax yàlla des na ko gis ndax day am ñuy wax ni dañuy gis yàlla mu ne ndax loolu wér na gis yàlla ci àdduna loolu xamu ko mais bu àllaaxira jotee moom c'est-à-dire ñun ñuy texe ñëpp insha allah euh, dañ koy gis. fii ci àddina la ci jub. waaw ah, fii ci àddina mu loolu wax naa ko xawma ko <laughs> déedéet du ma weer di waa ji dafa gis yàlla parce que xaw ma ko waaw dama ciy maandu daal xaw ma ko. jërëjëf Guèye mbokk mi muy laaj. mu ne anna ash-shaykh al-islam ibnu taymiya kataba kitaaban fi axiri umrihi da'man at-tasawuf mu ne as-su'al hal hadha sahih euh, ak ibnu taymiya mel na ni ci mujj dundam am na téere bu mu bindoon doo euh, dafa bëggoon nga leeral ko ci ndax wax jooju ci gaa yi wax ndax wér na daal wala bon xaw ma téere boobu ci mujj dundam mais li ma xam mooy ibnu taymiya mutasawif la woon ibnu taymiya soo demee ci fatawa euh, juzu bu fukki beeg benn ci tasawuf rek la ko nekkee léegi am na yu mu wax ci mutasawifun yi ci yenn jamono yoo xam ni booba euh, xëy na euh, xawoon naa ëppal daal xawoon naa ëppal ci li mu doon wax ci mutasawifun yi mais soo demee ci juzu bi ma lay wax ci fatawa dafa séddale mutasawifun yi ñetti xaaj mutasawifun yoo xam ni ñoom dañoo ëppal ci tasawuf di wax yoo xam ni teguwul fenn ci gis-gisam ak mutasawifun yoo xam ni dañoo dañoo ëppal ca geneen wàll ga dem ba bàyyi àdduna mutlaqan nga xam ne léegi seen yoon nekkatu ci ak ay mutasawifuun yoo xam ni ñi ngi ci digg bi ñoom ëppalu ñu jëm côté bi ëppalu ñu jëm côté ba loolu moo am loolu moo am moom ibnu taymiya xoolal pour wax la bi mu faatoo wàcceel nañ ko ay kaamil taalibeem yi wax ni kenn du wàcceel kaamil néew ibnu taymiya bi mu faatoo wàcceel nañ ko ay kaamil mi ngi ci anniha al bidaaya wa nihaaya bu ibnu kathir soo demee ci juzu bu fukk ak ñeenteel ba ci page euh, cent cent soixante onze da nga fekk ni bi mu faatoo waxuma sax ay góor mais ay jigéen ñëw nañ fi ñu ko tegoon ci jàkka ji di ko wàcceel kaabit ma nga ñu suuf ca ma nga ñu suuf suul ca maqbaratu suufiya maqbaratu suufiya euh, fa lañ ko maqbaratu suufiya ca Dimash foofa lañ ko suul ci wetu magam Abdullah ibnu Taymiya bi nga xam ne dag moom mu mutasawif bu mag la woon foofu lañ ko denc moom dafa dem mu jàgg mu ëppal ci affaire yi rek waaw waaw yaafi ne mu ibnu taymiya li ko sànq mooy yaafi ne mu dem mu jaag mu egg ci ana alamuhum wa xayruhum wa kaza ila axir <laughs> jërëjëf loolu leer na lool wax dëgg ci mbokk yi ko doon leerlu kii mu ne ginnaaw bi mu la nuyoo sant la bu baax rafet lu waxtaan wi da doon laaj lan mooy ak wahabiya ak wahabiya la bëggoon nga leeralal bon dana xaw a gudd tuuti mais al wahabiya mooy ko koo fi gis mu contre lii suñu mag ñi nekkoon rek neel wahabi la seen sëriñ nag seen sëriñ bu mag mooy ibnu taymiya seen sëriñ bu ci topp dégg mooy mooy cheikh mahamadul wahab moom lañ ko askane di wax al wahabiya mooy kenn koo xam ni képp ku ne am naa sëriñ sa sa aqida wérul ku yore kurus xërëm ngay jaamu ku dem ziyaara kenn da ngaa euh, euh, euh, yàlla Euh, yooyu nga xam ni jëm moom la ñu contre comme nii képp kuy gàmmu képp kuy gàmmu dégg maam walla ngay màggal loolu bidaa ngay def boo xam ne mën nga cee dem safara képp koo xam ni dégg maam euh, euh, da ngaa amul tarixa kooku génn nga ci diine ci loolu bixtisaar be am na benn bu ci garaaw mooy ni ñoom su leen neexee rey la su leen neexee dóor la seen xaal sa xaalis bu ko bu bu leen neexee jël ko parce que wa annal kaafirina la mawla lahum su fekkee ne suñu gars yi nekk fii duñ ko defee noonu duñ ko waxee noonu mais noonu lañ koy defee. ñaareelu laajam mu ni day laaj ak ndax Ibaadu Rahman ak Wahabiya maanaam ñoo bokk Ibaadu Rahman ak Wahabiya. tur la ci turam yi. kon loolu leer na ci mbokk mi doon laaj laaj boobu mbokk mi nee na ginnaaw bi mu la nuyoo ziare la bu baax a baax ñaanal la sunu borom guddal saw fan te wéral sa yaram bàyyil ak sa xel. muy laaj mu ne mal farq bayna at tasawuf as-sabili wa tasawuf ar-raj'i xanaa noonu la ko bind ci laaj bi dafa mel ni mu ni maa ra'aykum fii fii mu ni maa ra'aykum fii xadiyatil ilaaj wa tasawufihi wala xam naa aywa waaw alxallaaj wa tasawufihi ñaari laaj la waaw alfarq bayna tasawuf as-sabili wa tasawuf ar-raj'i euh, ah, tasawuf ar-raj'i xaw ma dafa am ay gaa yoo xam ni dañoo am seen ay taksimaat yoo xam ne seen bopp la nekk waaw am na lu ñuy wax at tasawuful islaam yi dégg nga at tasawuf ah ma xaw ma loolu ah. man bi ma xam mooy at tasawufu sunni mooy boobu nga xam ne dégg nga maam ci la suñ Tuubaa nekkoon nag dégg nga maam Sidi Xaaji Malik ak dégg nga maam Cheikh Omarul Fuuti loolu laa xam suñu Abdou Aziz min xamoon fii suñu Abdou Khoudous min xamoon fii man tasawuf boobu laa xam beneen tasawuf bi xaw ma ko ah ah tasawuful falsafi euh, bon bon man daal ñoom ñoo ko def noonu mais ñun amuñu lu ñu tudde tasawuful falsafi tas xalaaj xalaaj su waxtu amoon danaa leen si waxal tuuti xalaaj lu mu waxoon ba ñu rey ko maa fi jubbati xayrullah sama biir mbubb mi ah dara nekku ci lu may yàlla ñu kii dafa wane ni yàlla ñëw na ci moom kon des koy war a na yàlla dégg moom euh, euh, def na bokkaale bu gën a e la hawla wala quwwata illa billah yonent bi moo indi benn wax benn xadis xadis baa ngi ci muslim yonent bi mu ni yàlla ni mu bëggee jaamam bu ko doon tooñ bu tuub dellu ni mu ciy kontaane moo raw waa ji jëloon giléemam teg ci teg ci lim am ci marchandise lépp ak bagage dem ba ci digg àll bi eh, giléem mu tëdd di nelaw giléem gi réer ko mu jóg wër wër wër gisul giléem gi mu daal di daal kon naa tëdd fii rek ba dee fekk ma fi fi mu tëdd ci garab gi ni gam-gam rek xippi fekk giléem gi ak sëf bi taxaw eh, ci ci ci ci kanam waa ji kontaan ba ni ko yaa rab yaa rab anta abdi wa ana rabbuka <laughs> yaa ngi xam nga kooku waxoon ni yow yàlla moo gën a sedd yàlla def ko sab jàmm te waajooju kenn waxul ne ma na weddi na weddi na yàlla Euh, loolu wahdatu shuhud la tudd ñoom comprendre ñu ni ko ñu koy wax loolu jërëjëf sëriñ bi leeral yi am na solo lool xam naa dafa mel ni laaj yi bari na bari goo xamante ni buñ ko toppee mën naa kii waaye nag dañu bëgg jël bii rek bu ko defee yi ci des xam naa mbokk yi buñ ko dégguti ñu jëggan ñu bu baax kii daf doon laaj mu ni maanaam sujjootal nit fu mu tegu ak ndax tax biilul yaddi la maanaam su waaw ndax sujjoot lañ koy tudde wala tax biilul yaddi lañ koy tudde bon man li ma xam gisuma fi kenn kuy sujjóot musumaa gis nit kuy sujjóotal nit xam nga yéen suñu ay mbokki murid ngeen yéen da ngeen di def ni sujjóot ci islaam moo di ni juróom-ñaari yax yu laal suuf juróom-ñaari yax sa sa ñaari bëti wóom sa ñaari eh, eh, eh, tibu jara sëf jë ak sa ñaari eh, eh, eh, cati baaraami tànk yi ñaar yu ci ne mooy ni il faut juróom-ñaari yax laal suuf loolu soo ko tudd su am naa leneen li ñuy def nii seetal noo ko tuddee mu ne mais loolu mënta nekk te li ma jàpp ni mooy ñu koy def baat bi la ko tuddee mais ko mën su jot la jubloo def bu jëkk jàppoon naa ni fóon loxo la waaw léegi mu dem ba mu jàgg xàmmee bu ñu gis ñuy def nii rek léegi ñoom tam nit ñi bu ñëwee dóor seen jë waa waaye gëw ma ni ab sujjóot lañ ci jublu parce que jàpp naa ne bu fekkoon sujjóot lañ ci jublu bu fekkee ni ku koy def xamu ko ki ñu koy defal xam na ko du ko nangu mais dafa soppaliku ci sama gis-gisu bopp laa wax de ci soppaliku ba ci màggal gi nuy màggal xëy na nag bañoon koo def xëy na defe ko noonu moo gën di foon waaw waaye gëw ma ni bëgg a sujjóotal nit ki ni ñuy sujjóotalee yàlla moo tax amu fi am na fi benn murid boo xam ne ni muy sujjóotalee sëriñam mooy ni muy sujjóote buy waaw déedéet kon bu ngeen ko tuddee sujjóot yonent bi mu ngi sujjóot juróom-ñaari yàq koy def ak fóon la woon ko soppi ko rek. jërëjëf kon moom la ngir màggale ko nit ndax la waykat bay wax ne ku yàlla màggal ku ko màggal màgg ku yàlla fonkit ku ko fonk àgg mu des benn laaj rek boo xam ne moom la ñuy joxe mbokk mi dafa laaj mu ne ndax takk ay téere itam shirk la walla déet. loolu moom dañ koy faral di wax lool xadis bi ñu am mooy. man àllaqa tamimatan fala man li may wax bis bu ne te wax naa ko danaa ko wax ci daaru ki am xam-xam am xam-xam ba man maa waxal ne ma tamima mooy këyit wu ñu bind aaya alquran wala saaru alquran kooku laa ba a gis tamima eh, tamima dafay amoon la jiitu lislaam yonent bi ñëw fekk fi gaa yi di ko ay yu mel ni ay pettaaw ñu koy for di ko takkal seen doom yi pour ñu bañ a dee ci ndaw yonent bi ñëw ni loolu shirk la billahi atamima la wax mu tudd ko nu ci nu ci fàllax naa si yi bokkee ak ayatul kursi loolu laa bëgg ku ko xam rek wax ko ni fii bu fekkee ni baatu àllaka rek la ku ko ku ko ku ko num tudd ku ko takk rek ku takk rek la baatu ku ko takk mu ne su ci dëgg parce que euh, takk na waa ji takk na mais lu mu takk kee lu demee nekk pettaaw la takk ak ay ay ay ay kii ay ay xor kii alquran la takk bu ñu indee benn xadis booy wax ne yonent bi nee na ku takk aaya alquran bokkaale nga ak yàlla wala ku takk saaru alquran bokkaale nga ak yàlla léegi ñun kon ñu tekk téere yi lu di ko takkal ko nii mais loolu amu fi beneen bi ci des mooy ibnu omar su fekkee ni ñoom gëm nañ ni yonent bi moo ni ngeen roy saxaaba yi ibnu omar daawoon nay bind ayatul kursi yu di ko takkal ay doomam loolu wér na mi ngi ci musnad imam ahmad mi seen sëriñ ñoom waaw léegi su ko defee def tamima muy téere alquran muy téere këyit wu ñu bind alquran loolu moo tegul fenn man bëgg naa ko am xam-xam bi wallahi man jox ko man jox leen sama numéro téléphone mu wax ma ni ma tamima tamima yonent bi da ko fekk gaa yi di for ay xor yu mel ne pertaaw da nga maam def ko ci ak wuñ di ko takkal seen doom yi mun leen lii bu leen ko defet ñu ñël ñu ñëw jël benn këyit boo xam ne fàlla xeeg naa see ci nekk ak ayatul kursi yi ñu ni bii mooy bee waroon nañoo ragal yàlla bañ a bañ a niroole Fatiha ak fàlla xeeg si ak de moom ak ay pettaw waroon nañoo ragal yàlla. jazakallahu xayran al ustaz Serigne Cheikh Tidiane Gueye ñu ngi lay ñaanal sunu borom guddal saw fan te wéral saram kon bismillah mën ngeen a egg noonu mën ngeen a ànd ak moom egg fii ci kër borom daaru waaw incha allahu taala ñu ngi lay sant bu baax